amma ba'du fa yaquulu al imaamu al xaafidu abu muhammad abdul ghani ibn abdil waahid ibn ali al maqdisi rahmatullahi alayhi fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi salaah baabu fadlil jamaa'ati wa wujuubihaa an abdillahi bni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaal salaatul jamaacati afdalu min salaatil faddi bi sab'in wa ishriina daraja kon alimaam abdul ghani ibn abdil waahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi muy wax ba léegi ci kitaabu salaa ci buntu julli ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu gisoon ci jataay yee ñu génn baabul mawaaqiit di jë bunt bi ci njëkkoon te moo doon huitième bunt bi juróom ñetteelu bunt bi ci version yi ñu yor léegi nag ñuy jàll ci bunt bi ci tegu muy deuxième bunt bi waaye mooy neuvième buntu noonee lañu ko intitulé ci version yi ñu yor muy juróom ñeenteelu bunt bi baabu mu ne buntu fadlil jamaati ngëneelu julli mbooloo wa wujubiha ak war julli mbooloo léegi nag xadiis bi mu ci njëkkandi mooy xadiisu juróom benn fukk bi ak ñaar mooy 62 numéro 62 mu ne an abdillahi ibni omar mu ngi jële ci abdallah di doomi omar radiyallahu taala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal kene yonent bi sallallahu alayhi wa ma di ndawal yàlla li nee na salaatul jamaa gis nga jullit mbooloo de afdalu moo gën min salaatil fadli ci jullit benn nit bi sab'in mu ngi ko gëne lan juróom ñaar wa ishrina ak ñaar fukk darajaay jullit mbooloo moo gën jullit benn nit ci vingt-sept daraja ci ñaar fukki daraja ak juróom ñaar léegi nag muy jàll ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu muy numéro di juróom benn fukk ak li nga xam ne mooy ñett mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu rajuli fil jamaacati tudaacafu ala salaatihi fi baytihi wa fi suuqihi xamsan wa cishriina dicfan wa daalika annahu idaa tawadda'a fa axsana alwuduu' summa xaraja ila almasjidi laa yuxrijuhu illa alsolaa lam yaxtu xutwatan illaa ruficat lahu biha daraja wa xutta canhu biha xatiya fa ida sollaa lam tazal almalaa'ikatu calayhim alsalaatu wassalaamu tusolli calayhi maa daama fi musallaa allahumma solli calayhi allahumma arhamhu wala yazaalu fi salaatin man tadara as-salaah kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci xadiisu ñaareelu xadiis bi ci buntu bi di numéro 63 mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci xad saxaab yi bi nga xam ne moom la ñuy wax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaal mu ne neena qaala neena rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaatu rajuli fil jamaa jullit nit ki de fil góor ki ak julleem ci biir mbooloo mi tudaafu des na ko la ala salaatihi ci kaw bu doon dafa julli moom dong fii baytihi ci këram wa fii yi wala moom dong ca marchéem ba mu ne mu julli fa moom dong ci palaasam lalu tapeem jullil boppam kooku de mu julli woon ci mbooloo mi moo ngay gën a fulandi ñaata xamsan ci juróom wa ishrina ak ñaar fukk dina ci ay ful mooy ci vingt cinq vingt cinq ay ful ci vingt cinq fois la gën ba la la ëppe daraja ci ki nga xam ne moom daal julli julli moom dong ci këram wala ci marché mu ne wa daalika muy leeral nag li waral loole mu ne wa daalika loolee boo ko gisee annahu idaa tawadda kene waa ji bu dee ne dafa jàpp fa ahsanal wudu mu taaral rafetal ak njàppam mooy mu dëppook ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon defeta boroomam tax summa ginnaaw gi xaraja mu génn waajo yoo jële ilal masjidi jëm ca jàkka ja laa yuxrijuhu te génnewu ko illa salaa lu dul julli julli kese ko génne du leneen a ko génne mu ne kooku de lam yaxtu xutwa du jeego benn paa du jeego benn jeego illaa du teg benn paa illaa lu dul rufi'at lahu biha daraja des na ko ci yëkkatal ay daraja wa xot anhu biha xati'a ñu daal di ko ñu daal di ko ciy simpil ci jeego boobu mu def jeego bu mu def rek ay xat yi ab ay bàkkaar yu mu def ay rëcc rëcc fa ida salla te bu jullee lam tazalil malaika bu demee ca jàkka ja bu jullee lam tazalil malaikatu malaaka yi alayhim salaatu wassalaam duñu deñ tusalli alay di ko ñaanal di julli ci moom di ko ñaanal maadaama fekk waa jooju moom deñul di nekk fii salaati mu ngay sax fii musalla fa nga xam ne fa lay jullee allahumma lii nag lañuy ñaan ñoom malaaka yi alayhim salaatu wassalaam naan allahumma salli alayhi naan allahumma ee eh yow suñu boroom salli alayhi yal na nga julli ci waa ji allahumma yal na nga ko ña defal ay xéewal allahumma arham borom bi yal na nga ko yërëm ñoom loolu la ñuy ñaan yonent bi alayhi salaatu tekki ne walaa yazaalu te nit ki du deñ fii salaatin ci julli mantadara fekk mu ngi xaar as mu ngi xaar julli mooy nit dem ci jàkka ji di xaar julli fekk julli ba ñëwagul la nga fa toog di xaar yépp bi tabaaraka wa taala daf lay considérer daf lay yëkkati ci darajaay ku doon julli allahu akbar kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi muy continuer ci hadith bi ci tegu di numéro 64 at muy juróom benn fukk bi ak ñeent ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam asqalu salaati ala almunaafiqiina salaatu al-ishaa'i wa salaatu al-fajri walaw ya'lamuuna maa fiihimaa la atawhumaa walaw habwan wa laqad hamamtu an a'mura bis-salaati fatuqaam summa aamura rajulan fa yusalliya binnaas summa antaliqa ma'a bi rijaalin ma'ahum huzamun min hatabin ma'ahum huzamun min hatabin ilaa qawmin laa yashhaduuna as-salaata fa uharriqa alayhim buyuutahum binnaar kon mu ne waane al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi mu wa anhu mu ngi jëlee ba léegi ci saxaaba bi mu tuddoon sànq muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa neena. asqalu salaa gis nga julli ji nga xam ne moo gën a diis bi gën a diis alal munaafiqiina ci naafiq yi mooy ban mu ne salaatul ishaa'i mooy julli gee wa salaatul fajri ak julli fajar ñaari julli yi ñoom ñoo gën a diis ci ki nga xamante ne ni mooy naafiq yi mu ne walaw ya'lamuna takat gis nga ñoom bu ñu xamoon maa fiihima li nekk ci ñaari julli yi ci ay ngëneel muy julli géey ak julli fajar la atawhuma din konoonte kon ah dinañu ko dikke de dinañ dikk di fekke julli ji nga xamante ne mooy julli gee ak jullit fajar walaw habwa même bu dee dañuy darngu sax ngir mën a agsi mooy am nañu ko firee ne mooy raam comme liir bi buy xale bi buy door kii di raam am ñu ne loolu la am ñu ne non habwa naa garaaw loolu de mooy koo xam ne moom buy avancer moom ay ay ay ay ay ay jékkikaayam moom lay avancer mooy yi muy toogee mooy ay ay ay tooguwaayam moom lay doxe moom lay avancer tellement tànk yi manu koo doxe léegi moom noonu lay def day buus day day puus di def noonu ci jékkikaay aayam yi noonu lay avancé mu ne bu ñu xamoon li nekk ci ñaari julli yi ci ngëneel kon déonte kon dinañ ko dikkal ngir di ko fekke ne bu dee noonu la ñuy avancer di rawaa di di ñëw ci jàkka ji walla fi ñu koy defee wala mu ngi noonu na lé am ñu ne mooy raam rek wala di raam ak say baar eh, seeni tànk yeeg seen loxo yi mu ne walaqad te dëgg-dëgg de hamamtu amoon naa yitte lool man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an amura ma digal bi salaati digle ne taxawal leen julle fatuqaam bi salaati ci julli fatuqaama bu ko defee ñuy taxawal ko summa ginnaaw gi amura rajulan ma digal kenn ci biir mbooloo mi benn waaye fa yusalliya binnaas mu jiite nit ñi summa ginnaaw gi loolu bu muy jiite nit ñi antaliqa ma daal di wëy man ma'i i bi rijaal ànd ak ay gaa xamante ne nii ay góor yoo xamante ne nii ñu ànd ak man maahum xusamun yoo xamante ne nii dañuy yor li nga xamante ne nii xusamun min xatab ay ay matt yoo xam ne dañ koo laxas voilà doo xam ne dañ leen a taxan ba takk leen yu bari yoo xamante ne nii takk nañ leen de daldi leen teg li nga xamante ne nii yeew leen nag yoo xamante ne ilaa qawmin ma dem bu ñëwee sayu matt yooyu ñuy def ñu jëm ci ay nit ñoo xamante ne laa yashhaduna as-salaa ñoom du ñu fekk julli fekk wuñ julli ji mooy du ñu feew julliñ mbooloo yi fa uharriqa alayhim bu ko defee ma taal ci seen kaw bu buyutahum seen kër ya nga xam ne fa la ñu nekk di fa jullee nekk foofale binnaari ci safara kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag al imam Abdul Ghani ibn Abdul muy continuer ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu di numéro 65 muy juróom benn fukk bi ak juróom mu ne an Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ida staadanat axadakum imraatuhu ila almasjidi fala yamnacha qaal fa qaala bilaalu bni abdillah radia allahu taala anhuma wallahi lanamnachunna qaal fa aqbala alayhi abdullahi fa sabbahu sabban sayyi'an maa sami'tuhu sabbahu mithlahu qat wa qaal radiyallahu anhu uxbiruka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taqul wallahi lanamna'uhunna wa fi lafz laa tamna'u imaa allahi masaajid allah kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an Abdillahi ibn Umar mu ngi jëlee ci Abdallah di doomi seydina wa mawlaana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal neena ida sta'danat neena muy jële an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne neena ida sta'danat ahadakum bu ñaanee daal di ñaan permission daal di ñaan ndigal ahadakum kenn ci yéen imraatuhu soxnaam bu ko soxnaam ñaanee ndigal ngir lan ngir mu bàyyi ko mu dem ilal masjidi sa jàkka ja fala yamnaha kookee ko soxnaam ñaan digal bu mu ko tere de bu mu ne ko déedéet doo dem bu mu ko tere xaal bi seydina abdallah ibnu umar radiyallahu anhu ma nettalee lii ci yonente bi alayhi mu ne fa qaala bilaal mooy aji nettali bi moo koy wax ndax xadiis bii nii Euh, bon jëlee nañ ko ci doomu doomu euh, kii muy saalim voilà lii mooy riwaaye Salim bi lay gën a doon waaye jëlee nañ ko sax ci Bilal mii di doomi ndax Salim frère la ci Bilal mi ñoom Bilal ak Salim ñoom ñëpp Seydina Ibnu Umar muy Abdallah Ibnu Umar radiyallahu anhuma moo leen jur. qaala waaye lii Saalim moo wax wax ju mel nii ne qaala mu ne fa qaala Bilaal ibn Abdillah eh, mu léegi nag Bilaal di doomam moom Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma ne ko waay wallahi la namna'uhun waay mais waat naa ci yàlla la dinañ leen tere jigéen ñoo dinañ leen tere jàkka yi qaala léegi <laughs> nee na fa aqbala alayhi Abdullah ibn eh, Abdallah léegi Abdullah ibn Umar di doom ji waxee lool di Bilaal rek mu waay mu jublu ci moom mer fa sabbahu daal di koy ŋaññ sabban sayyi'a way way ŋaññ ko ŋaññ ko ku way bu doy waar bu ñàng sax la ko dóor way la ko ŋaññ kay boo xam ne <laughs> beneen doom ji di Saalim nee na maa sami'tuhu masumaa dégg sama baay sabbahu mu daal di koy ŋaññ mislahu lu mel li mu ko wax keroog xattu mu ko masumaa dégg mu ŋaññ ko lu mel noonu le Um, waqaala mu tegal ko ci ne ko ba mu ko ŋaññee ŋaññ gu mel noonu ne ko ukhbiruka an rasulillahi sallallahu wa sallam wa taqul wallahi la namna'uhunna yow maa ngi xabaare di wax naan yonent bi ndawal yàlla li sallallahu wa sallam nee na yow nga taxaw amoo dara looy wax nga naan yow nan wallahi waat naa ci yàlla ne la namna'uhunna dees na leen tere <laughs> léegi looloo tax mu ko mu ne nag wa fii lafdin bokk na ci li nga xam ne ci benn expression benn kaddu boo xam ne ci xadiis bi lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne laa tamna'u ngallawaay bu leen tere ima allah mooy jaamu yàlla yu jigéen yi masajidallah yi nga xam ne ñooy jàkkaay yàlla yi kon ñu jàll ci xadiis bi ci tegu al imam abdul ghani ibn abdul wahid rahmatullahi alayhi mu ne an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma annahu qaala sallaytu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni qabla adh-dhuhr wa rak'atayni ba'da adh-dhuhr wa rak'atayni ba'da al-jumu'ah wa rak'atayni ba'da al-maghrib wa rak'atayni ba'da al-ishaa wa fii lafdh fa amma al-maghrib wal-ishaa wal-jumu'a fa fii baytihi wa fii lafdhin anna ibna Umar radiyallahu anhumaa qaala haddathatnii Hafsa radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli sajdatayni xafiifatayni ba'damaa yatlu'u al-fajr wa kaanat saa'atan laa adxulu alaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fiihaa kon al-imaamu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy jële xadiis ba léegi muy numéro 66 juróom benn fukkeelu xadiis bi ak juróom benn mu ne an abdillah mu ngi jële ci abdillah ibnu umar di doomi seydina umar radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar te gërëm leen annahu qaala nee na sallaytu man de julli naa maa rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn ñaari rak'a qabla dhuhr laata julli tisbaar julli naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaari rakka wa rak'atayni jullee na ak moom tamit ñaari rakka ba'da dhuhr ginnaaw bi ñu jullee tisbaar ba pare wa rak'atayni julli na ak moom tamit ñaari rakka ba'dal jumu'a ginnaaw bi ñu jullee julli ajjuma ba pare wa rak'atayni ak ñaari rakka yoo xam ne julli naa ko ak moom ba'dal maghribi ginnaaw li nga xamante ne mooy julli timis wa rak'atayni ak ñaari rakka ba'dal isha ginnaaw julli gee mu ne wa fi nekk na ci yeneen kaddu ci ab expression ci hadis bi yeneen kaddu benn kaddu boo xam ne foofu mawlana ibn umar radiyallahu anhuma dane fa amal maghrib ndaal li nga xamante ne mooy julli timis nag wal isha ak li nga xamante ne mooy julli géeyi ak ajjuma mooy ñaari rakka yi ma ci wax loolu ne julli naa ko yonente bi alayhi salaam benn bu nekk ci ñaar ñetti julli yi fa fii bayti yonente bi alayhi salaatu wassalaam te këram la ko jullee woon voilà kon mu ne wa fii lafdin ba léegi am na ci beneen expression ci hadis bi beneeni kaddu anna ibn umara anna ibn umara kana sayyidina ibn umar radiyallahu anhuma moom dane dane qaala dane haddathatnii Hafsa dane haddathatnii dane nettali na ma Hafsa muy Hafsa di grande mooy sërëm la mooy ñoom ñoo bokkoon baay ndax Seydina Omar ibn al-Khattab moo doon seen baay te moom Sayyidatu Hafsa bi soxna la woon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne moom moo ma nettali Hafsa radiyallahu anha anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa de kaana nekkoon na yusalli doon julli sajdatayni ñaari sujood mooy di julli ñaari rakka ñaari sujood xafiifa xafifatayni yoo xam ne yu woyof la ba'dama yatlu al-fajr ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la fajar gi di fenk di génn wala fajar gi di jot bu fajar fekkee rek da doon julli li nga xamante ne nii génn da doon julli ñaari rakk yoo xam ne yu woyof la bu Abdallah ibn Umar mu ne anhuma wa kanat saa mu ne nag jamono jooju heure boobu nag daa nekkoon waxtu woo xam ne laa adxulu man nekk woon di dugg ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fiiha ci waxtu woowee mooy doon mu foon dugg ndox alhamdulilah mooy bu fajar di joora xar léegi nag loolu la léegi al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ne mu ne mu ne nag xadiis bi nga xam ne moo ci tegu mu ne an Aysata radiyallahu ta'ala anha qaalat lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawaafil ashadda ta'aahudan minhum ala rak'atay al-fajr <coughs> wa fi lafdin li muslim rakaat alfajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha léegi kon al imaam Abdul Ghani Abd ibn Abdul Wahid rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bii mooy bi mujj moo tax du ñu taxaw nii mooy mujjeelu xadis bi mujj ci buntu bii nga xamante ne nii moom lañu nekk muy buntu bi nii di wax ci li nga xamante ne mooy ngëneelu julli mbooloo ak ak waram léegi muy wax xadis bi ci mujj muy juróom juróom-benneelu fukk xadis juróom-benneelu fukk xadis bi ak juróom-ñaar mu ne na Aysata mu ngi koy jële ci sayyidatuna Aysa radiyallahu ta'ala anha yal na suñu boroom tabaaraka wa ta'ala daal di kontaan ci moom te gërëm ko annaha qaalat neena lam yakun lam yakun rasulullah mu ne ndawal yàlla le di nekkul woon sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in ci dara min an-nawaafil ci naafila yi ashadda ta'ahudan min bi nga xam ne moom la ginoona tar ci di takkoog moom di baaxoog moom di ko def saa su ne mooy ban ala rak'atayil fajri amul benn ci naafila yi boo xam ne moom la ginoona xool lambool di ko def saa su ne kër ci kaw mooy bi nga xam ne mooy ñaari rakkaay fajar amul mooy boobu moo féete woon kaw moom la ginoona jën taxoo ko yépp ginoona baaxoo ci yépp mu ne wa fii lafdin li muslim nekk na ci ay expression ci hadis bii beneen kàddu ab kàddu boo xam ne bu nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah mu ne foofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane rakaatal fajr mu ne ñaari rakkaay fajar de xayrun moo gën mina dunya ci li nga xamante ne ni mooy addina